léegi fii moom di fi benn aaya boo xam ne bu amaam solo la te moom la ñuy gis ni mu ne qaala allahu taala wa ma kafara sulayman walakinna ash-shayatina kafaru yuallimuna an-nas as-sihra ah al aaya mooy suratul baqara aaya 102 mu ne qaala allahu taala luy wone ne vraiment gravité wu xaraamu ak njabar mu ne borom bi nga xam ne moo kawe ca yéegudde nee na wa ma kafara sulaymanu sayyidina sulayman alayhi salatu wassalam nekkuloon yéeféer de weddiwut lii moo tax boroom xam-xam yu bari ne ma ne sihr moom ci kaw noonu képp ku def njabar te imaamul Buxaari ci loolu la jéng xam nga imaamu Nawawi wax na la moom seen biir njabar seen biir kii ak yooyu voilà waaw imaamu Maalik moom daa jàpp ne ma ne njabar gi moom saay njabar moom rey rek waaw gaa yi dañuy nekk yéeféran moo tax boroom xam-xam yu bari ne njabar képp ku ko def def ko ci boppam mooy wane ne yow ak yéefér nga waaw def nga njabar ça veut dire que un mécréant boo xamante ne buy taxawaalu la waaw da ngay yow yéefér nga boo xamante ne nii danga dangaa nekk donc di taxawaalu yow dees laa faat waaw dañ lay faat waaw akbar waaw léegi parce que yonent dox lan hmm? mooy euh, li li borom bi ne wamaa kafara Sulaymaan dane njabar lañ doon parce que bon aaya bi parce que njabar euh, yonent ki yahuud yi dañoo laaj yonent way saab saab ne ko yow ibnu Daawud moom walla léegi suñu borom wàcc ci alxuraan di wane moom yonent la mooy Seydina Sulaymaan naan doomu Daawuda ji ñu ne la euh, xamul li muy wax ah <laughs> mais Abul Qasim alayhi salaatu wa salaam Seydina Muhammad <laughs> yeneen saa saa la wax non moom xamul li ñuy wax parce que Souleymane yéefar kii la woon non njabarkat la woon nekkul woon yonent c'était pas un prophète xam nga yow si ñoom loolu lañ jëm mooy ci ñu naan ñoom koy wax wal iyaazu billah Seydina Souleymane ñoom dañu jàpp ne magicien la woon ah nguuram guuree gi yooyu yëpp c'était magie kese la ko tegoon te loolu jinne yi ñoo leen ko wax loolu la ci gàttal borom mufassiru nay di wax waaw <laughs> waaw moo tax suñu borom ne wamaa kafara Souleymane Seydina Souleymane ñoom ñi yooy askanale magie ñoom ñii wut yi nga xam ne bokk nañ ci ñi leen gën a maji magie waaye magie dafa yàggoon de jógewul ci ñoom di loolu dinañ ci ñëw insha allah. jógawul ci ñoom ah te boroom bi ci aaya bii bi mu wax bi mu bi Imaam Nawawi tudd fii dina tudd lool waaw ñoom nii ñoom ñuy askanale Seydina Sulaymaan ak magi sihr ñoom ñoo wamaa kafara yonent ba suñu borom ne weddiwul neew wamaa saxara non non non Sulaymaan déedéet Sulaymaan deful mu defar non danay weddiwul moo tax ñu ne kon nag affaire bi lii la waaw ma ne le fait que nga koy jàng kese wala nga koy pratiquer loolu mooy wane ne ak kéefër yaa ngi ci kéefër waaw yaa ngi ci kéefër waaw moo tax léegi mu ne walaakinna shayaatiina kafaru waaye shaytaane yi ñoom ñoo weddi yàlla ci nan lañ ko jaare yu'allimuuna an-naasa sihra ñoo doon jàngal nit ñi ca Baabil ca Babylone la nga xam ne mooy ak njabar waaw léegi aaya bi mu neel aaya léegi nañ ñëw ci aaya boobu euh, euh, boo xam ne boo li ma lay dénk nag mooy demal xaaju vingt-huit ci tafsir allégé yi vingt-huit bi tafsir allégé tome vingt-huit xam nga trente la trente la comme xaaju alxuraan yi rek un ba trente gis nga numéro vingt-huit bi dem fa nga jël chapitre euh, kii à partir du fichier vingt wala vingt et vingt wala vingt et bi ñaar yooyu nga déglu mbir bi voilà foofu laa lay gën dégg bon am na sax lu ma xalaatoon moo doon ne est-ce que fii c'était pas plus mooy dagg mooy dagg côté yooyu dagg côté yooyu dugal ko fii ci Riyad bi nii parce que en fait dafa doy quoi mooy euh, walilah alhamdu wal minna taxawoon nañ ci même bu dee tafsir comme son nom l'indique allégé yu ñu tafsir boo am dañ ko woyofal mais vraiment taxawoon nañ ci bu baax waaw boo xam ne euh, euh, duñ ci taxawe noonu fii nii foofu euh, la gënoon a kii bi mais dañuy résumé insha allahu taala ndax aaya bi suñu boroom dafa wax ci suuratu baqara aaya 102 alhamdulillah moom la imaamu yi la fi indi lim ci soxla mu ne wattaba'u ma tatlu ash-shayaatinu ala mulki Sulaymaan wa ma kafara Sulaymaan walaakinna ash-shayaatiina kafaruu walaakinna ash-shayaatiina kafaruu yu'allimuuna an-naasa as-sihra wa maa unzila ala al-malakayni bi Baabila Haaruuta wa Maaruuta وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله wa yata'allamuuna maa yadurruhum wala yanfa'uhum wa laqad 'alimuu laman ishtaraahu maa lahu fil aaxirati min xalaaq wa labi'sa maa sharaw bihi anfusahum law kaanuu ya'lamuun kon fii suñu boroom ne wattaba'u ñoom yahuud yi di wax xam nga lu leen yóbbu yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam ñu ñëw nga naan leen Seydina Sulaymaan yonent la ñoom ñu ne non non du yonent Salomon c'était un magicien mais pas un prophète wal iyaadu billah xam nga lu leen yóbbu ndax wattaba'u dañoo topp maa la nga xam ne lu moom la doon jàng di ko wasaare ash-shayaatiinu shaytaane yi ci ay wax yu amut waaw ala mulki Souleymane ca nguurug Seydina Souleymane xam nga <laughs> borom bi dafa tàggataloon Seydina Souleymane jinne yi waaw nga xam ne ñu koy liggéeyal ci loo xam ne mënuñu woon a bañ waaw shaytaane yi ñu ne mënoon a féeteerlu mënoon ci woon tus <laughs> waaw léegi nag loolu loolu daa tax. jinne yi nag euh, xam nga dañ doon wootee te ñoom dañoo xam kumpa quoi waaw ñoom xam nañ lii xew <laughs> waaye keroog bi nga xam ne ci la Seydina Sulaymaan génnaat ne ñoom yëguñu xamuñu ci dara ñuy continuer di liggéey waaw waaw ñuy continuer di liggéey liggéey bu net méttee métti waaw <laughs> liggéey bu métti boo xamante ne loolu day wane ne ba ba ba nga xamante ne nii ci la bantam ba daal di wadd euh, après nag fekk mu toogoon ci kii bi noonu ci la génne àddina ñoom ñu foog ne mu ngi dund nii di liggéey rek waaw <laughs> ci lañ xame ne euh, falamma xarra tabayyanatil jinn an law kaanu ya'lamuna al-ghayba ma labisu fil 'adhabil muhin waaw ndax borom bi moo leen tàggal lool wali Sulaymaan ar borom bi ne woon te suuratu Saba yi Seydina Sulaymaan dama koo tàggataloon ngelaw li ghuduwwuhaa shahrun wa rawaahuhaa shahrun wa asalnaa lahu ayna al-qitr wa min al fii moo ñu ci gën a soxal man ya'malu bayna yadayhi bi izni rabbih ñoo xam ne dañuy liggéeyal ci kanam di ko liggéeyal ci ndigalu seen borom mënuñu koo bañ. waman yazir minhum képp ku jeng ci ñoom bañ a liggéey am amri naa ci ndigal gi ma la teg ne par force da ngay yonent yàlla Sulaymaan nii alayhi salaam ci mu neex la mu naqari la nuziqu dinañ ko mosal te saasa min adabi sa'ir ci mbugalum may takke lakketa du fay waaw moo tax ya'maluna lahu ma yasha'u ma mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurin rasiyat waaw loolu taxoon nañ bi ñuy gis suwar yi est-ce que yu am forme humaine wala yuy dund lañ doon defar ab ñu ne loolu luy wane ne loolu du dara du loolu ay garab ak xeet yooyu la woon a ah, voilà <laughs> yooyu yëpp dañ ko liggéey léegi nag bi nga xam ne falamma qadayna alayhi al-mawt yone suñu borom ne ba nga xam ne ci laa indi dogal ci moom mu faat Seydina Sulaymaan mu toogoon ci ngàngunaay gi faat maa dallahum tegtalulun ala mawtihi ci faatoom illaa dabbatul ard mooy max yi ñoo ñëw di lekk kii bi mu sukkandiku woon bi mu téye woon yat wi ah. moom la lekk takkulu min sa ata ba mu jeexee nag bi mu ko lekkee ba foofu kii mu da mu daanu fa lammaa xara bi mu daanoo nag tabayyanatil jinn ci la jinne yi mu leer leen ne te ne ñoom bu ñu xamoon kumpa konoon te kon mooy ba mu faatoo la ñuy xam ne faat na dem seen yoon léegi nag jinne yi loolu da leen a metti woon quoi mooy loolu leen yàlla forcé woon te ma mënuñu woon a bañ ñu doon liggéeyal ak nit du yeneen yàlla Sulaymaan alayhi salaam léegi nag comme il faut. ñu am lu ñu créé ngir ñi nga xam ne seen pas-pas baaxul ñu wëlbati seen bopp yi gëmloo leen ne non Souleymane en fait lim ñu doon li taxoon ñu doon ngeen gis ñu jinne yi mu ñu doon liggéey loo te tamit ak yu yu extraordinaire yi mu amoon ak yooyu yëpp du dara dafa am ay téere yoo xam ne moom la dugaloon moom la gasoon euh, ci suufu tronam bi denc ko fa te loolu jabar kese la waaw bi mu génnee àddina ñu def lool ba pare génne ko nag wan ko nit ñi ne léppam ci lii la teg woon waaw yahuud yi nag daal di gëm loolu loolu la borom bi naan wat wattabaru ci gàttal quoi ñoom li ñu topp mooy maa la nga xam ne tatlu moom la doon wasaare di ko topp ash-shayaatiinu te naan dañ koy jàngal seytaane yi ala mulki Sulaymaan ay ay ay ay fausses ay fausses wax yu amul ci nguur ak Seydina Sulaymaan ga alayhi salaatu wassalaam mu ne wa kafara Sulaymaan léegi njabar goog ñu ne moom ci la tegoon ay mbirum Seydina Sulaymaan ma solo def njabar ma solo weddi yàlla borom bi tudd njabar mooy njabar weddi yàlla walaakinna na waaye li am dëgg-dëgg mooy saytaane yi kafaru ñoom ñoo ñi weddi ba moo tax yu'allimuuna an-naasa sihra ñoom ñoo doon jàngal ñu ñaan njabar waaw déglul borom xam-xam yi fii nag mu am ñaar ñoo xamante ni ni dellul ma waay waay ci tafsir allégé yi waay <laughs> ah sànq nii rek sànq ci su kii rek maa ngi ko doon dégluwaat waaw parce dafa am solo ci wàllu yi waaw <laughs> mu ne wama unzila ala al malakayni ah mu ne léegi daa boroom xam-xam dañ lay wax ni njëkk ak ñu bari ñu tekkee ba pare après ñu ñëw ci li nga xam ne mooy li gën a dëgër kon mu ne walakin na waaye ash-shayaatiina shaytaane yi kafaru ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo weddi yuallimuuna an-naasa ñu ngay jàngal nit ñi as-sihra li nga xam ne mooy ak njabar wama ak la nga xam ne unzila moom nañu wàcce lii mooy li ëpp ñenn ñu bari ñuy wax mufassiruna ak la nga xamante ne unzira moom lañ wàcce alal malakayni ca ñaari malaka bi baabi la fële nga xam ne mooy Babylone ca Mésopotamie ca l'Irak aujourd'hui ca ñan léegi ñenn ñi ñu bari nii lañ ko tekke Haaruta ne ñaari malaka yooye ñooy Haaruta wa Maaruut ak ki nga xam ne mooy Maaruut wa yoon yu'allimaani mu ne te ñoom ñaar ñii doonu ñoon jàngal min ahadin ci kenn duñ la doon jàngal njibar hatta lu dul yaqulaa dañ lay wax innamaa nahnu ñun ñii de dëgg-dëgg ñun fitnatun fitna lañ de falaa takfur boo jëlee lii ah xam-xam bi eh, buyu bul weddi yàlla de fa yata'allamuuna bu ko defee gaay ñëw di jàng hmm? minhuma jële ko ci ñaari malaaka yooyee wala Haaruut ak Maaruut maana nga xamante ne ni yufarriquuna bihi moom lañuy ñuy tàqale jaare ko ca loole baynal mar'i diggante nit ki wa zawjihi ak boroom ak soxnaam wa maa hum boroom bi ne waaye nag ñoom nekkuñ bi daarina di lor bihi ci seen jabar googee min ahadin ci kenn illaa bi idnillah lu dul ci ndigalu yàlla borom bi tabaaraka wa taala wa yata'allamuuna ñuy jàng ca ñoom maa la nga xam ne yadurruhum da leen di lor wala yanfa'uhum te du leen jariñ tus wala qad te ñoom dëgg-dëgg alimu xam nañ ne laman ishtarahu képp ku jënne jabar ak diine euh, weccoo ko sa diine maalahu du am fil aaxirati ca laaxira ga jëm min xalaaq du fa am benn cër wala bi saaka ñaaw wala bi saa sa salte maa nga xam ne sharaw bihi jënd nañ ko weccoo nañ ko anfusahum ak seen bopp ak seenu ngëm yàlla law ka kaanu nem ne kon nan ya'lamuuna di xam waaye xamuñu dara wal iyaadu billah kon lii lu ëpp ñii lañuy wax mais li gën a dëgër mooy lenn la li imaam al-Qurtubi boo demee ci tafsiram bi mu ngi koy wax Abu Abdillah al imaam al-Qaadi Iyaad waxoon na ko imaam al-Qaadi na Hajar muy leen wax ci que ne euh, Haarut ak Maarut que ne am na sanad yoo xam ne walla yenn yi boo boolee sanad yi imaam al-Tabari yi ba dajale lu bari wane ne yoon yu bari yi day dëggal mais loolu daraa ci dëgërul waaw waaw nettal yooyu. li ci dëgër ba àgg mooy ci ñoom Ibn Abbas la yem ak yooyu ak yenn ci saxaaba yi te loolu à ñi mu jóge ci ñoom mooy ñi nga xam ne ay yahuud lañu woon yoo xam ne dañoo duggoon ci diine yenn ci saxaaba yi doon déglu seen nettali ñuy nettali mais amul dara loo xamante ni ci yonent bari sa asab la jóge di wax mbiru Haarut ak Maarut waaw Haarut ak Maarut à dañ dul ay malade waxoon nañ ko fii ci Riyad bien ah. ne la dinañ ci ñëw bu ñu àggee fii Haarut ak Maarut ay ay ay ay lañ am na sax ci borom xam-xam yi lañ non gars doon ko ne ay jinne ay nit la ñoom yu bon manoon na ci dëkkoon Poli ca Babylone mooy réew ma nga xam ne Seydina Ibrahima alayhi salaam fa lañ ko yónni woon comme gis nga njabar te yow dégg li dégg Seydina Souley euh, Souleymane ak maamam Seydina Ibrahim ni mu soree ah waaye ma ne njabar daa amoon jamonoy Seydina Nuux ak lépp amoon na. njabar dafa yàgg ci kaw suuf léegi malaaka yi malaaka yi parce que xam nga ñoom dañ doon wax ne ñoom mu euh, ñoom yi te gis nga aaya yiñ fa fi ñu jóge aaya yi avant aaya yi malaaka yi ni yooyu ñuy wax xam nga ñan lañ du Haarut ak Maarut Haarut ak Maarut du turu malaaka Haarut Maarut ay turu jinne lañ duñu malaaka xam nga aaya yi fuñ jógee yow dañu ne yoneen saa saa moo yow Abul Qaasim moo yow yow yow yow yow yow yi kan moo lay wax lii ngay sa wax yi kan la mu ne man Jibril la ñu ne ko kooku mooy suñu noon bi ndax mooy indi buggal yi mooy suñu noon bi ñun yahuud suñu boroom ne qul ay quatre vingt dix xam nga bii cent deux la alhamdulillah mu ne qul man kaana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kaana aduwwan lillahi wa malaa'ikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikaala fa inna allaha aduwwun lil kaafiriin fa inna allaha aduwwun lil kaafiriin wa laqad anzalnaa ilayka aayaatin bayyinaatin wa maa yakfuru bihaa illa al-faafiquun awa kullamaa caahaduu cahdan nabadahu fariiqun minhum bal aktharuhum laa yu'minuun ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون wattaba'u ma tatlu shayaatinu ala mulki Sulaymaan wa ma kafara Sulaymaan walaakinna shayaatiina kafaru bani ay jeex seetlu ma après ji la tudd ci biir foofu ne malakay ni déglul dale bi yahuud yi ne yow ne yow naa sa ñëw ko mooy suñu noon bi Jibril <laughs> yow naa yow suñu boroom ne waxal qul wax leen ne man kaana képp koo xam ne nekk na adu wan li jibrila noonu jibril <laughs> alayhi salaam fa innahu xamal ne nazzalahu mooy kiy wàcc alquran ji moo koy wàcce yow ci sa xol yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi idnillah ci ndigalu yàlla lépp lu ma wàcceel yàlla ko digal musaddiqan dafa ñëw di dëggal li maa bayna yadayhi téere yi jiitu woon tawraat ak linjiil ku hudanta alquran jim la andil njub kese la wa bushra mbégte waaye ngir ñan lil mu'minin ngir wëy ngëm yàlla yi ba pare suñu borom teg ci man kaana képp koo xam ne nekk na aduwan noon lillahi noonu yàlla wa malaaykat ak malaakaan xoolal mu tudd malaakaan yi ba pare tudd ci ñaa wa rusul yi ak ndawam yi wa mudd wa jibrila sayna jibril wa mikaala kan mooy mikaal mooy mikail te ñoom ñaar ñooy sangu malaaka yi bon léegi <laughs> bon ci luñ doyal quoi euh, euh, euh, mais y'a le ruux ruux ruux loolu yàgg nañ ci taxaw ruux mooy kan parce que ruux kat ruux à vrai ruux mooy sangu malaaka yi mais sauf ko boroom xam-xam yu bari dañ ne ruux mooy Jibril alayhi salaam waxoon nañ ne nag loolu du wax joo xam ne luñ man da ñi koy wax ci boroom xam-xam yi daanaka moo ñëpp du wax ñu ne loolu man du loolu mais parce que ruux daa bari lu muy tekki ruuxul qudus ak yu mel noonu yooyu am ay ruux Jibril ak dëgg am na fu ñu ko mën a tuddee ruux mais est-ce que mooy ar ruuxul azam ruux boobu nga xam ne moom la naan tanazzalul malaa'ikatu war ruuxu bésu laylatul qadri ak bés bi nga xamante ne nii yawmal qiyaam yawma yaqumu ruuxu wal malaa'ikatu saffan bés bi nga xamante ne ruux mooy taxaw ak malaaka ñu sàppi ñoom ñëpp bés pénc mais ruux boobu fekk yi dëgg la mooy sangu malaaka yi mais Seydina Jibril la wala déet waaw loolu waxoon nañ la ci que ne am na ci borom xam ne non non non ruux ruux al ruuxul azam du Seydina Jibril alayhi salaam non kooku beneen bindeef la keneen la kooku mooy sangu malaaka yi waaw mais euh, loolu <laughs> yàggoon nañ ci taxaw mais bon te jarul ñuy kii léegi mooy mu tudd ne ki képp koo daa nekk noon ngir yàlla noonub yàlla ak malaakaam yi ak ndawam yàlla yi mu alayhimu salaatu wa jibrila jibrila mikaayil wa mikaala ñoom bokkuñ ci malaaka yi mooy danee tudd génne leen ñoom ñaar gis nga ñaar ñooñu ñaar ñooñu fa inna allah ku nekk noonu ñi ñëpp rawatina ñaar ñi fa inna allah borom bi aduwun mooy noon lil kaafiriina ngir ñu weddi ñii ñëpp ne seenu dëgg ak li nga xam ne maa leen ko yónnee ak ñiy weddi yàlla mu ne wala xatt dëgg dëgg anzalna wàcce woon nañ ilayka ci yow sayyidina Muhammad ñun ñoo wàcce wala xat dëgg-dëgg anzalna wàcce nañ ilayka ci yow ayatin ay aaya bayyinatin yu leer nañ wa ma yakfuru biha du ko weddi nag illa al fasiqun dul kàccoor yi ñu génn topp ñu mu ne ñii nag kantaa ñoom yahuud yi awa kullama ahadu ahdan ñoom ndax nekkul saa soo xamante ne nii ahadu ahdan moom lañu ñu def ak pacte ak seen borom nabadahu lay koy sànni fariqun minhum mooy ñoom ñëpp li ëpp ci ñoom illa qalilun minhum waaw ñu néew ci ñoom ñooy respecté pacte yi ñu am ak seen borom mais ñi bu amee ak seen borom ku man di doon moo tax ay nekk fi di am ay accord ki yahud di gëm ne ñii dinañ tenir dañ laa jekkoogul bu buñ la jekkoo lépp la fëlëg waaw fekk ñu ngi position de faiblesse man nañoo respecté affaire waaw wulaaj ko waa Banu Qurayza Ka'b ibn al-Asad ah, bi nga xamante ne seen sang ba ni nga xam ne ñoom la ko ñoom ah, ah, kii Huyay ibn Akhtab ñëw di di convaincre dañoo sànni parce que yañ amoon ak yeneen saa sam seen gannaaw parce que jàpp nañ ne tey nag am nañ am nañ doole parce que Quraysh ñëw na ah ci Ahzab Xandaq ak ñi àndal waa Ghatafan daanaka réewu arab yépp nekk nañ genn tey la ñuy fay ci l'islam ñu xam ne loolu ah kon nag ñu bàyyi sànni pacte bañ am ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mii lan moo leen dal waaw moo tax yéemu naa ci ay jullit yoo xamante ne nii dañoo yor alquran di pactiser ay yahud ba léegi jàpp nañ ñii seen wax konte na dara. wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah lii lan moo leen dal awa kullama ndax ñoom saa boo xamante ne ahadu ahdan daal dinañuy pacte pactiser ab pacte nabadahu dina ko sànni fariqun li ëpp minhum ci ñoom moo ñoom ñëpp ba mu des ñu néew waaw dinañ ko sànni seen gannaaw bal aktharuhum li ëpp ci ñoom laa yu'minun gëmuñ dara gëmuñ yàlla gi ñuy bu bóore ay terres promises gii nii yooyu yëpp c'est pour leur bakkan gëmuñu ci tous wal iyaadu billah lépp mooy lépp luy bakk luy yàq euh, euh, euh, teddal seen bakkan ak ñu nekk ci noos ak rey nit ñi ñi nga xam ne dañoo wuteeg ñoom xalaat ak seen mbonte yi nga xam ne moom la ñuy def ci kaw suuf ku wuteeg ñoom loolu kese lañ gëm wal iyaadu billah ba yàlla moom gëmuñu ko mu ne wala maa jaa'ahum bi nga xam ne ci la leen dikkalee rasulun ab yonent alayhi salaatu salaam min indillahi jóge ci yàlla musaddiqun lima ma'ahum ñëw di dëggal li nekk ak ñoom li nekk tawraat ñëwul ne tawraat injil baaxut na di daa ñëw sax di dëggal li ci ne waaw nabada fariqun am denn mbooloo min alladina utul kitaab ñu joxoon téere te mooy li ëpp ci ñoom ci yahudi kitaaballahi téere bi yàlla bu bees bi ñu sànni ko waaye bañ yoroon sax ñu falsifié ko waraa zuhurihim seen gannaaw ka annahum laa yàlla ya'lamun mel ni ma su ñoo xam dara ci dëgg gii di dëggu yonent bi sallallahu alayhi wasallam après mu ne nag ba pare te ñoom xam nga luñ topp wattaba'u ba pare ñëw di la tiiñal naan la en plus yaa ngi naan Salomon pro Souleymane prophète la alayhi salaam du ko te loolu li leen ci yóbbu waxtamaw ñu topp maa tatlu shayatin la seytaane yi doon jàng di ko wasaare ci nguur seytaan Seyna Souleymane ala mulki Souleymane ci ak caaxaan ak ay kàcc mu ne wamaa kafara Souleymane de Seyna Souleymane weddiwul walaakinna shayatin waaye seytaane yi kafaru ñoom ñoo weddi yu'allimuna an-nasa sihra ñoom ñooy jàngal nit ñi ak njabar te léegi wamaa unzila xam nga wax na nga sànq que euh, mooy euh, tekki bu njëkk bi que ne wamaa ak la wàcce mais fii lii mooy dëgg wamaa unzila te borom bi wàccewul mukk alal malakay ni ñaari malaka yi ñu doon wax sànq mi mooy Jibril ak Mikaal borom bi masula wàcce ci ñoom njabar waaw léegi nag waa bi baabi la Haaruta wa Maaruta ñu ne la lool beneen phrase la boo xamante ne beneen wax la boo xam ne daa dugg ci biir wax ni te loolu alxuraan bari na lu muy waxe noonu waaw waaw mooy ña nga xamante ni xoolal walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra ñoo doon jàngal nit ñi li nga xamante ne mooy njabar fan bi baabi la mooy wama unzila ala al-malakayni loolu phrase la mooy kii de juxtaposition la mooy wax la joo xam dañ ko dugal ci diggante ñaari wax waaw mooy wax ji lii la waaye saytaane ñoo weddi ñoom ñoo jàngal nit ñi njabar fan bi baa ca Babilon te nga junoon a màgg ci nga ko doon jàngale mooy Haaruut ak Maaruut waaw mooy Haaruut ak Maaruut ñoom la ci ñoom ay jinne la ñoom xam nga wax yoo xamante ne li imaam al-Qaadi Iyaad wax ne loolu lépp dara du ci dëgg te loolu mooy dëgg waaw que ne yow xam nga doon nañ gis euh, malaaka yi borom bi nee na laa ya'suuna allaha maa amarahum wa yaf'aluuna maa yu'maruun waaw te dañoo ñoom ñoom yusabbihuuna ñoom dañuy sàbbal sa borom ah laa yaftaruun ñoom duñu dog mukk te malaaka mënu la def lu wuteeg li li li namm borom li borom bi bëgg léegi nettali yi dañ naan la israiliyaat yooyu. même bu dee nekkal nañ ko di ko wax ba ci Ibnu Abbas radiyallahu anhu yi yi ci tamit ci wàllu càllale te bon affaire bi mooy dafa malaaka yi boroom bi da leen ne woon bi ñuy wax ci doomu aadama yi mu ne leen yéen doomu aadama yi li ma leen def ci ñoom bu ma leen ko defaloon bu ngeen wàccee ci suuf yéen li ngeen di def mooy gën a garaaw ñoom li ñuy def euh, noo malaaka yi ne bon ñun nag yaakaar nañ ne boroom bi ñun lool boo ñu wàcce woon dinañu def lu dinañ daal def lu gën loolu léegi tàng leen ci seen biir xam nga rien que lii kadib la quoi yow malaaka borom bi dina ne lii ñoom ñu naan ko noonu ñun yaakaar nañu mooy rien que da ngay xam ne lii vraiment mooy ku xamul dara ci wàllu lan mooy malaaka li leen yàlla bindee nga xam ne laa ya'suuna Allah ay kàddu yu leer na ci alxuraan quoi du ñu mooy yàlla lim leen di digal wa yaf'aluuna da ngay ñuy jëm ndongo maa yu maru na li ñu digal. léegi yàlla ni leen wax li ñu naan ko ñun nag yaakaar nañ ne ñu ne lool bu ñu fa demee ñun dinañ def lu tane lu gën ñoom li ñuy def mu ne tànn leen ñaar ñoom ñu tànn Haaruut ak Maaruuta ñu dem début bi jiite gaa yi nit ñi di doxal normal ak njub waaye ñu fitnaal leen ci benn jigéen loolu wax caaxaat yooyu nga xam ne ay film ay fiction après nag bi biñ defee loolu ba njaaloog moom ñu mbugal leen nag dugal leen ci benn pen wala benn foo xam ne fa lañ leen tëjoon foofu la ca Baabil te nit ñi buñ ñëwee nag ñu leen di jàngalum njabar wala yaasu billah hada kadib loolu dëgg même bu dee maamal xam na jara ngeen naan waaw euh, euh, euh, ci yoon yu bari yi amaa lool day wane ne mbir mi am na cosaan dañ naan amul benn cosaan loolu li al imam al qadi iyad wax mooy dëgg li imam al qurtubi wax mooy dëgg imam ibn kathir rahmatullah ne ne ma ne càllale yi daraa ci wéru loolu mooy dëgg te tamit ku xam dëgg-dëgg malaaka yeeg yooyu di nga xam ne lii moom c'est jomb quoi kon ñii ñu lay wax moo ciy dëgg mooy lan te imaam al-Qurtubi Abu Abdillah ci tafsir bi loolu la wax mu ne affaire bi lenn la walakin ash-shayatin kafaru shaytaan yi ñoom ñoo weddi yu'allimuna an-nasa sihra ñoom ñooy jàngal nit ñi nga xamante nag njabar waaw waaw waaye wama unzila wàcce wuñu woon mukk njabar alal malakayn ñaari malaaka yi doon wax di Jibril te Mikaayil alayhi salaatu wa salaam loolu amul borom bi ne masuma ci ñoom ak njabar loolu masula am waaw loolu nga xam ne moom la ñuy kawti kawtee ñoom ñoom ñoom ñoom loolu amul léegi nag mu des bi baabi la xaaru ñu ne la malakay ni yii wamaa unzila la malakay ni loolu da ko cee dugal ne njabar goo gis nga saytaane yi doon jàngale nit ñi ñiy jàngale njabar lool borom bi de alhamdulilah masuma koo wàcce ci ñaari malaaka yooye waaye ñii fan lañ doon jàngale yu'allimuna an-nasa sihra bi baabila ca Babylone lañ ko doon jàngale te ña ko doon jàngale mooy Haaruut ak Maaruut gis nga boo gisee tur Haaruut Maaruut loolu mbiri jinn la man malaaka boobu tudd ay Haaruut ma xoola malaaka yi Israafil Azraa'il Jabraa'il wala Jibril ay ay ay Maalik yu mel mais ay la ay Ridwaan mais ay Haaruut ma ruut loolu jinne la ay jinne lañ non c'est des jinne ay jinne yu war lañ waaw ñoom ñooñu nag ñoo doon jàngale yëf yi waaw ñoom ñoo doon jàngale li nga xamante ne ñoom ñoo yëf waaw moo tax am ñu ne ci boroom xam am ñu ne non ñoom ñaar comme niñ ko waxoon sànq non attention ah. non Haaruut ak Maaruut ay nit lañ woon mais yées te te te te bon biir ak biti waaw waaw waaw te biir bon biir ak biti waaw loolu la waaw moo tax imaamul Qurtubi mu ne wa maa unzila ala al malakayni mu ne lii la déglu li mu wax alxaamisatu ashar mu ne wa maa unzila ala al malakayni waaw ginnaaw bi mu dàqee wax ci gàttal lii ñu wax mu ne loolu ñu wàccee ci mu ne maa bi naf yu la day tere day dàq mooy wàccew ma ci ñaari malaaka di Mikaal yi rek euh, euh, kii euh, Jibril ak Mikaayil wàccew ma ci ñoom mu ne wal waawu lil af ala qawli wa ma kafara Sulaymaan wa zaalika anna al yahuuda qaalu inna allaha anzala Jibril wa Mikaayila bi sihr mu ne parce que yow li ñoo ne borom bi bi muy wàcce njabar ci Jibril la ko jaarale ak Mikaayil alayhimu salaatu wa salaam kadabu fa nafa allahu zaalik borom bi daal di dàq lool ne amul wa fil kalaami taqdiimun wa taxiir mu ne wax ji daa am lu ñu ci jiital ak lu ñu lu ñu mujjal ak taqdiimu li ñu jiital mooy ma kafara Sulaymaan Seydina Sulaymaan ma la weddi wamaa unzila ala al malakayni te njabar masuñu ko wàcce ci ñaari malaaka yi comme ñoom ñu ko waxe ñoom yahuud yi walakin ash-shayaatiina kafaru waaye saytaane yi ñoo weddi yu'allimuuna an-naasa sihra bi baabila haaruuta wa maaruut ñoom ñoo doon li nga xamante ne mooy ak ak ak njabar fële ca Babylone léegi wa Maarut mooy ci seytaane yi tudd fële ci la bokk mu ne fa Haarut wa Maarut badalun min ash-shayaatiin ñoom ñoo fi taxawal seytaane yi ñoo leen fi remplacer waaw léegi nag mu ne al imaam al-Qurtubi Abu Abdillah mu ne eh, fa Haarut wa Maarut badalun min ash-shayaatiin fii qawli walaakinna ash-shayaatiin kafaru waaye ma eh, seytaane yi ñoom ñoo weddi mu ne hada awla lii mooy li gën a yey maa xumilat alayhi al aaya min at ta'wil lu ñu yenn aaya bi ci loo xam ne noonu lañ koy gëndale noonu lañ koy interprété wa asahhu ma qiila fii haata mooy li gën a dëgër ci luñ ci wax wala yultafatu ila siwa kenn du bàyyi xel ci leneen yi ñuy wax nga xam ne yoo fi caaxaan yooyu